wa idaa waqa'a alqawlu calayhim axrajnaa lahum daabbatan min alardi tukallimuhum anna annaasa kaanuu bi aayaatinaa laa yuuqinuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci juróom-ñett fukkeelu laaya bi ak ñaar mu ne wa idaa waqa'a alqawlu wa idaa waqa'a bu daldi rotee alqawlu wax jama waxoon nga dinaa leen bugal bu yeyee ci ñoom alayhim ci ñoom yéeferu màkk yi ak ñu mel ni ñoom ak ñi nga xam ne yéeféer yi surtout ñii mooy yéeféer yi nga xam ne ñooy mujj ñoo fiy nekk bu yow qiyaam di waaj a jege bu saa di jege mu ne gis nga nag bu bés boo bële bu wax joojale ma waxoon ne ca ñamuy yey ci ñoom ci yéeféer yi ca ñoom lay rot axraj naa dinañu génne lahum ñeel leen dabbatan benn dabba boo xam ne day dukkat minal ardi ci suuf si tukallimuhum boo xam ne dabbalaab animal la boo xam ne day wax ak ñoom ñuy dégg di xam li muy wax lan la leen di wax bokk na ca lam leen di wax an naa sa ke ne nit ñi li ëpp ci yéen kaanu da nekkoon laata bés bii jege bés bii nga xam ne ci la àddina biy tukkee fan yi nii nga xam ne mooy mujj ak jamono kaanu dangeen a nekkoon bi aayaatinaa ci laayaay suñu ma borom bi yu laayu suñu laaya yi laa yuuqinoona yéen amu ngeen ci woonu kóolute dëgg mu ngeen ci woon dara xam nga lii gisoon nañu ci xadiis bi nga xamante ne moom la al imaamu ahmad waaye al imaamu muslim raxmatullahi alayhim al imaamu tirmidi ak imaamu ibnu maaja solo woon raxmatullahi alayhim ci seydina xudayfa ibn asiid alxifaari tañ la doon wax bu ko jaawale ki nga xamante ne nii mooy seydina xudayfa bu siw bi ibn alyamaan radiyallahu anhuma lii gisoon nañ ko ca suuratu seydina muhammad wala seydina muy suuratul qitaal alayhi salaatu wassalaam ba ñuy wax këne mooy li nga xam ne faqat jaa ashratuha mooy ne mooy ba ñuy wax ci yi nga xam ne mooy ay amaaraatu saa mandarga yi wane saa mu ngi jege gisoon nañ xaar am mooy mooy xadiis bi nii ni muy tudd fukk yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddaloon leen ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ne saa du taxaw lu dul ne fukk yi dinañ ñëw mu tudd bi ci njëkk tudd mooy tulu'u shamsi li nga xam ne mooy fenku jant bi mu fenk fu wuteeg fam doon fenk liñ ko xamee woon wa xuruju dabba waaye mooy génnuk dabba boobu di dukkat moom la borom di di wax lii talu mel noonu seydina abdallah ibnu amr radiallahu taala anhuma soloo na ko moom it imaam ahmad ak imaam abu daawud ak imaamu muslim ibn alxajjaaj rahmatullahi alayhim daal di nañ koy nettali moom mu ne man takke naa man abdallah ibn amr ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam nettali boo xam ne duma ko fàtte mukk dégg naa ko moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne inna awwal al aayaati xuruuja màndarga bi njëkk buy génn buy wane ne saa mu ngi jege mooy génn mu ne mooy tulu'u shamsi mooy mooy jant bi daal di fenke fi nga xamante ne mooy fuuteeg fañ ko xamee woon mooy ne mooy ne day jàllar beku beneen côté bi lay fenke muy maghrib bi muy muy muy muy sow sow la jant bi di génne bu boobaa de mu ne wa xuruju daabati ala nnaasi duha ak génn gi nga xam ne ci la dabba gii alquran di wax fii di génn ci nit ñi duhan ci loo xam ne ci yoor yor kon moom lay wax nii de nga gis nga bu la nga xam ne moo yey ci ñoom bu ñëwee dañ leen di génneel mooy mbugal ma ma leen digo woon alak leen dañu leen di génneel dàbbatan minal ardi boobale lay wax fii mu ne kon wa yawma nashuru bés ba nga xam ne lañuy dekkil min kulli ummatin ci xeet wu ne fawjan mbooloo mimman yukazzibu ci ñi nga xamante ne nii ñoo doon weddi bi naa ci suñu laaya yi fa hum ñoom yuzauna ñuy défilé nag ñu leen di wommat hatta ida wu mooy pas défilé di kontaan de mukk ñu leen di wommat jëme leen ca mbugal ya hatta ida jaa'u ba ñi nga xam ne ci la ñuy dikkal ba nga xam ne fa lañ leen war dugal ca buntu safara ya qaala ñu ne leen akadabtum malaaka yi naan leen moo yéen ndax da ngeen a weddi woon ca àddina bi aayaat yi borom bee leen di wax ñu wax ñoom ci kàddoom xam ne mooy ci turu boroom bi la ñuy waxe waaye waxoon nañ la ñoom suñu borom waxoon nañ moom du wax ak ñoom de ne ñoom du wax ak ñoom ndax da leen di yiir mu ne ba ñàkk seen ak malaaka yi ne leen mu yéen ak kadabtum ndax da ngeen a weddi woon ci àddina bi aayaat yi ci laayaay suñu boroom yi sama laaya yi walam tuhitu biha ilma tappeegu ngeen ko woon xam-xam lan ngeen doon weddee loo xam ne amu ngeen ci woon benn preuve yéen a ngi doon wax yawmal qiyaam amul dekki amul te ku leen waxoon fan ngeen ko teg lu leen ko teg fen lu leen ma ci woon ñi jotoon ak génn àddina anañu kon loolu la yéen daal peegu ngeen ko xam-xam am maada am maada kuntum taamaluun wala yéen ana lan mooy li ngeen xam ne moom ngeen nekkoon di jëf ca àddina wa waqa al qawlu mu rot nag wax ji kàddu ga ma waxoon ne ñoom dinaa leen mbugal de yi alayhim ci seen kaw bi ma zalamu ca sababoog la nga xam ne moom lañ doon bokkaale ca kaw suuf mooy lañ doon tooñ fa hum ñoom laa yantiquuna dootuñu wax nag ñu ne mukk wax nañ ne mooy amatuñ benn lay boo xam ne moom la ñuy joxe même bu dee ne wax nañ la bërëb yi ci yawmal qiyaam dafa bari am na foo xam ne dañuy waat ne borom bi ñun nekku ñoon di bokkaale waaye nag mbir yi bu leeree nag dañuy mujj nag ne muut daldi tëj seen gémmiñ nag daldi noppi nag lool lay wax nii mu ne nag léegi alam yaraw ndax ñoom gisuñu fii ci kaw suuf laata ñuy faatu an naa ñun jaal naa ñoo leen defal allay la guddi gi li yaskunu fii ngir ñu ciy mën a dale wan nahaara bëccëg gi ñu defal leen ko mubsira ñu ciy mën a gise dem di ci ute li nga xam ne moom la ñuy dunde de inna fii daalika nekk na ci loolee la aayaatin ay màndarga yu wane sañ-sañu kàttanu man-manu borom bi tabaraka wa taala waaye ngir ñan li qawmin ñeel ay nit ña nga xamante ne ni yu'minuuna ñoom dañuy gëm ne wa yawma bés bi nga xam ne yunfaxu la ñuy ëf fi suuri ca buftu bala malaaka muy ëf fa fazi'a dina tiit ba daal di faatu man fi samaawaati mbooleem nekk ci asamaan yi man fi lardi ak mbooleem ñi nekk ci suuf yi illaa man shaa allah lu dul ku soob boroom bi tabaaraka wa ta'aala mu bàyyi dee la fi waaye ginnaaw gi képp ko mos faatu moom dund di nga mas dee wa kullun te ñépp atawhu dinañu dikkal seen borom de daaxir yi na nekk ñoo xam ne ñu suufe lañ nekk ñoo xam ne dañuy wàcc wàcc torox ngir seen borom tabaraka wa taala pour ëllëg de wa taraamu ne bu keroogee di nga gis yow seydina muhammad alayhi salaam waaye yow nit ki aljibaala montagne tahsabuha nga foog ne ñoom jaamidatan dañoo nekk noonu taxaw ne këkk taxaw lool ngay yaakaar de foog ne bougé wu waxiya te dëgg-dëgg la mooy seen réalité la nga xam ne mooy dëgg-dëgg la xew mooy ñu ngay romb de marra saxaab yi romb di daw daw gi nga xam ne noonu la niir yi di dawee noonu lañuy mel mu ne loolu nag sunu allahi mooy mooy mooy defar mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy defaru borom bi tabaraka wa li nga xam ne borom bi moo ko def alladi mi nga xam ne atqana kulla shay moom moo génne ni mu gën a rafete la defar lépp lu mu bind ni mu gën taaro taaroo noonee la ko borom bi tabaraka wa génne génnee de innahu dëgg-dëgg moom xabiirun mooy ki dañ kumpa moom bi ma tafaaluuna ci li ngeen di jëf man jaa amu na gis nga nag bu keroogee bés boo bële man jaa képp koo xam ne dikke nga fi bil xasanati ci lu yiw lu baax falahu ta'ala dina am lu gën loo lële borom bi tabaraka wa ta'ala dina ko fay lu gën la mu defoon de wahum te ñoom min fasain te gis nga mooy tiitaange ngay xew keroog yawmal qiyaam yawma idin bu ko roogee aminuuna dinañ leen ci def dinañ leen ci sécuriser dinañ leen teg ak kóolute ba ñoom tiitaange alaaxira duñu ko xam de waaye wa man jaa képp nag koo xam ne danga faa dikkee bi sayyi'ati ci yu ñaaw lu bon ak bokkaaleeg yamel ni ñoom fa kubbat kooku moom li ñu koy def dañuy jël xar kanam gi la ñuy dëpp xam nga waxoon nañ la ci suuf booy dox sa tànk yi ngay topp di dox ci kaw suuf foofu nag ñiy dem safara mooy seen xar kanam yi la ñuy jël def ko seen palaasu tànk yi moom la ñuy avancer moom na naan fa kubbat ñu daal di wëlbati seen xar kanam yi bu wujuuhum seen xar kanam yi fi naari ca safara yal nañu ci borom bi musal amin hal tujzaw na ñu naan leen hal tujzaw na ndax fayos leen fayuñu leen rek illaa lu na ngeen newoon ta'maluna doon ko jëf ca kaw suuf suuf innama umirtu suñu boroom a ngay waaj a tëj saar bi ne innama dëgg-dëgg umirtu man mi seydina muhammad alayhi salaam wax leen ne man dañ maa yónni an abuda dañ maa digal an abuda may jaamu kese rabba hadihi l balda boroom ne kër gu mooy dëkk bii di makkatal mukarrama alladi bi nga xam ne xaramaha moo ko wormaal def ko xaram comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leerale woon keroog xajjatul wadaa aja tàggatoowam gi leeraloon na lool kenn du fi dagg garabam kenn du fi dagg sax ndig yi kenn du fi daal di daal di euh, rëbb kenn du fa ërtal am rëbb daal di koy puus dàq picc yi ngir ñu génn ñur ñu rëbb ko loolu lépp dañ koo tere te kenn du dagg garab yaag yooyu yëpp te kenn du fa rëbb ak yooyu yëpp moom moom borom bi moo ko def du dëkk boo bële di makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima xadis <coughs> bi nekk ci saxiixayni bu mawlaana ibnu abbas ak ñu mel ni ñoom radiyallahu anhum walahu tañeel na ko kullu shay'in moom borom bi lépp moom la ñeel moo moom lépp te moo bind lépp wa umirtu ta sant nañ ma an akuna man seydina muhammad alayhi wa wassalaam waaye jullit bu ne ci gannaawam ma nekk minal muslimiina bokk ci ñuy wommatu ndax moom sax la boroom bi waxoon ne man maay nekk bu dee boroom bi dafa am li nga xam ne mooy doom de man maay nekk ki nga xam ne maay njëkk a nekk jaamu yàlla moom borom moom yonent bi alayhi salatu wassalaam moom mooy awwalul muslimiin kon nag moom la wa an atluwal na man li ma sama borom digal seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ma leen koy dëgtal yéen waa Quraysh mooy may jàng ci yéen alquran ji ma leen koy dëgtal yéen àddina bi ma leen koy dëgtal ndax borom bi loolu la ma digal fa man ihtada léegi nag bu agsee ci yéen ba ngeen dégg ko képp koo xam ne nag gindeeku na fa innama na xam ne yahtadi moom lu gindeekuwul ludul ludul li nafsihi ngir moom de bénéfice yee jóge ca ngëm yàlla mu gindeekoom ci moom lay dem man dal la waaye képp koo xam ne dafa sànku bàyyi fi alquran joojale ginnaaw bañ ko ko dégtalee muy topp leneen ak déglu leneen ak doxe leneen faqul waxal ne innama man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye faqul waxal yow taalibeem yow taalibe boroom xam-xam bi nga xam ne danga koy jottalil innama dëgg-dëgg man minal munzirina damaa bokk rek ci ñuy xuppaatee waqul alhamdulillah suñu boroom a ngi tëj saar bi mooy fii mooy laay bu mujj bi waqul waxal alhamdulillah waqul alhamdulillah waxal mbooleem cant yi ñeel na boroom bi tabaraka wa taala sa yurikum ayaatihi dina leen wan nag mandarga yi wane sañ-sañam kattanam man-manam bi war a ngeen jaamu ko moom dong lu ngeen ko bokkaale dina leen ko wan ci alquran dina leen ko wan ci bindeef yi ci àddina bi waaye dina leen ko wan wa fi anfus anfusikum ci seen biir fa taarifuunaha te di ngeen xam ne lii moom borom bi kese lay tegtale waaye nag parce ce que dinañu gëm loolu beneen mbir la mu ne wamaa rabbuka te nag sa boroom nekkul de yéefir yu lu mañ lu ñu mën a def ci kaw suuf nañu xam ne wamaa ko déet yow sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ghafilin nekk koo xam ne aji yëgadi la amma tàmmalu na ci li nga xam ne mooy caay-caay gi ñu nekkee ci kaw suuf ak liñ fiy def lu dul noonu dara rëccu ci boroom bi dara yëgadiwul ci seeni biir foofu la saar bi yem foofu tamit la suñu xaaj bii suñu juz bi yem ñu waxati waxoon